waktub lana fi hadihi dduniya xasanatan wa fi laaxira inna hudna ilayk qaala cadaabii usiibu bihi man ashaa wa raxmatii wasicat kulla shay fasaktubuhaa liladiina yattaquuna wa yu'tuuna azakaata walladiina hum biaayaatinaa yu'minuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom fukk ak juróom benn mu ne waktub lanaa ba léegi mu ngi wax li nga xam ne mooy ñaanu seydinaa muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam bi nga xam ne moom la ñaan keroog bi mu àndeeg juróom-ñee juróom-ñaar fukki góor yoo yële suñu boroom waxoon ñu tànn leen léegi nag ba nga xam ne ci la leen rëng-rëngee yi dal mu doon ñaan lam doon ñaan moom la ñuy continuer nii mu ne waktub lanaa Seydina Muusaa di dagaam boroomam di ko ñaan ba léegi mu ne ko waktub lana yal na nga def ñu yey daal di ñuy defal ñun mu ñeel ñu fii haadihi dunya yàlla na nga ñu xéewale daal di ñuy defal loo xam ne danga ñu koy defal lanaa ñeel ñu fii haadihi dunya hasana ci àddina gi yal nag ñu defal lépp loo xam ne luy yiw àddina rek yal na bu muñ ko rëcc wa fil aaxira te loolu mooy sa xol dara du ci ne lu dul borom bi tabaaraka wa taala dal di jublu ci sa borom dal di fàtte leneen lu dul moom bokkul sax ci yi ngay fat ba di ko fàtte loolu mooy li nga xam ne mooy xéewal gi gën rëy ci kaw suuf waaye ak yeneen xéewal yi nekk ci suuf yi yal nag ñu ko defal wa aaxira ak ca alaaxira yal nag ñu defal li nga xamante ne nii mooy yiiw gu màgg ga inna ñun kat hudna ilayk ñun kat daal nañuy gindeeku daal di nañuy gindeeku te tuub nañ ilayka daal di tuub tuub nañ jëm ci yow qaala suy di suñu boroom daal di koy tontu ne ko azabi sama mbugal moom usibu bihi man asha man maa koy mosal képp koo xam ne ku ma sopp la man borom bi tabaraka wa taala kantaan ak li nga xam ne mooy sama yërmande wasi'at kulla shay moom dafa yaatu ba daj lépp fa sa aktubuha xelséef naa ko bindal nag defal ko lilladina ñeel ñi nga xamante ne nii yattaquuna ñoo ragal seen borom tabaraka wa taala wa yutuuna zakata te ñuy joxe zakat walladina hum te ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii bi ayatina yu'minuun ñoom dañoo gëm sama la xel séefa defal li nga xamante ne nii mooy sama yërmande bu yaatu gi ñoom laa koy defal de rawatina yawmal qiyaam tabaaraka wa la leen di defal mu ne alladina ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yattabi'una dañuy topp annabiyya yonent bi nga xamante ne nii annabiyya yonent bi nga xamante ne nii mooy yonent ar-rasuula ndaw yàlla bi mooy ñii nga xam ne ñoom la borom bi di defal yërmandeem gu gën a mat mooy ñi nga xam ne wax na leen da ñooy ñi nga xam ne dañuy ragal borom bi di joxe zakat alhamdulillah di joxe zakat waaye gëm li nga xamante ne mooy laayaay boroom bi tabaraka wa mu ne ñoon ñooy ñan mu ne alladina yattabi'una mooy ñi nga xam ne dañuy topp ar rasula ndaw yàlla bi nga xam ne moo moom mooy mooy bi gën a mag muy yonente bi alayhi moom la borom bi tabaraka wa solo al ummiya kojoo fi nga xamante ne mooy ñoo xamante ne nii moom nekkul woon du bind waaw di jàng bind ko liir comme ni mu wax ne ñun dañoo nekk xeet woo xamante ne nii mooy ummi lañu mooy ñoo xamante ne nii ndax nahnu qawmun ummiya ñoo xamante ne nii duñu bind duñu ñu liir walla ba muy wax ash-shahru wa hakaza wa hakaza kon nag moom moo mële waaye annabiyal ummiya ga yonent bi nga xamante ne nii mooy ci kojoo dëkk bi nga xam ne mooy ummul qura di ndaru dëkk yi nga xam ne ummul qura al ummi mi nga xam ne moo kojoo foofu fële nga xamante ne nii suuf sa gën barkeel ci la ko borom bi tabaaraka wa taala ci la ko binde te loolu moo tax suuf si gën a barkeel foofale fa la tëdd muy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam ci mbir moo xam ne nag suufas Makka ci boppam mooy la ca moom moom suuf soosu fañ ko suul Medina foofu mooy même suuf boobu la voilà même bu dee ne du Medina yépp la foofu la de kon nag moom mi nga xam ne moom moo kojoo al ummiya nga xam ne côté koju nday nga xamante ne mooy ndayu li nga xam ne xam yi mooy moom ci moom la balle moom annabiyal ummi yi boobu nga xamante ne nii mooy mooy mooy ni nday di nga xam ne ci la mbir yi di jóge di mën a walla walagaan di feeñ borom bi ba mu nammee di feeñal mbir yi ci moom la ko jaarale moom annabiyal ummi ummiya moo male moo taxoon mu ne inna allaha huwa al wa ana al wa ana abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam man maay séddale te man maay abul qaasim xam ne séddale kat nga xam ne loolu da koo conjugué loo xam ne day nekk loo xam ne day taxaw di ko def moo taxoon mu ne ko man wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga nekk yërmande ngir mboolem ku dul yàlla rek yow yërmande nga ci moom yow Seydina Muhammad mooy al ummi mooy kojug nga xam ne kojug nday googu nga xam ne ni nday li lépp di génn ci moom nga xam ne nit ñi ci la nit ñiy màgge ci la mbir yi di yaatoo ci na ko noonu lee moom kon annabiya al ummiya muy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ña ko topp nag di ko gëm mu ne gaa yooyu la de waaw alladi bi nga xam ne yajiduunahu ñoom fekk nañ ko ñoom yahuud yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy chrétiens yi fekk nañ turam maktuuban mu nekk loo xam nag ay meloom bind nañ ko mu leer nañ indahum fa ñoom fi tawraati ca tawraat wal injiili ak li nga xamante ne mooy l'évangile ca tawraat ak injil bind nañ fa melo yonente bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gisuñu woon ca suuratu saffi la seydina Isa doon wax wa mubashiran bi rasuulin yati min ba'di yasmuhu ahmad maa ngi leen di bëggal yéen waa banu israil man Isa mi alayhi salaam bi rasuulin ci ndaw yàlla bi nga xamante ne moom day yati day dikk min ba'di sama ginnaaw ismuhu turam ahmadu mooy seydina ahmad mooy seydina muhammadu alayhi salaatu wassalaam kon suñu boroom ne ñoom dañ koy fekk turam de ak ay meloom comme ni ko seydina wa mawlaana amru ibn abdallah ibn amru ibn al-aas daal di nettalee li nga xam ne meloom ci tawraat na nga xam ne noonee lañ ci bind mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu xaw a niroog lool lañu gisoon keroog ca feewu ca jeexitalu suuratu wax ak niroog moom ma la leene wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu la de mu ne kon fekk na ñu bind ko fa ñoom ci seen téere yi cël tawraat ak linjiil ya'muruhum moom yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam di leen digal bil ma'ruuf ci njekk ci yu yiw yi kese leen di digal wa yanhaahum di leen tere anil munkari ci yu ñaaw yi tañ nekk yoo xam ne baaxul dañ koy bañ wa yuhillu lahum at-tayyibaat mu nekk ñoo xaman koo xamante ne da leen di daganal at-tayyibaat yi nga xam ne ño teey moom la ñëw di leen ko daganal wa yuharrimu alayhimul xabaa'is nekk koo xam ne dafa ñëw moom sallallahu alayhi wasallam di leen xaraam araamal yi nga xam ne dañoo salte daal di nekk yu sobe wuta salte wa yadaw anhum israhum muy daal di teggi wëllif leen ci ñoom israhum li nga xamante ne mooy seen yu diis diis yi nga xamante ne nii moom lañ leen tegaloon mooy ci diine yi fi jàlloon gaa yi perturber ko yàq ko polluer ko li charia yi fi newoon gaa yi dañ cee njàmbaa si mbir mu diis lool waaye même charia yooyu na mu diise woon dafa ñëw daal di leen koy teggil ñoom ñi nga xam ne ci yahuud yi chrétiens yi képp ku ci tuub ndax l'islam bim ñu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ndax lépp l'islam na ma sa doon mooy ne bi mu dafa mooy message am dafa dindi message yi fi jiitu woon ba pare indi ak yombu yombu moo taxoon mu ne lii mooy abdal xanafiyatu samha mooy borom bi daf maa yebal yónni ma ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy yoon wi coow wooral wëlif lépp jëm ci borom bi te yomb moo taxoon mu naan ma moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna hadha diina yusru gis nga li soobu win wii tëralin wii ma fi indi moom de dafa yomb walan yushadda diina ahadun illaa ghalaba te nag diina ji kenn du ko teengal di jéem a di jéem a diisal lu dul ne dina na noot moom nag mooy ci ñëw daal leen waya dawanhum di leen teggil israhum yi nga xam ne moo yu diis yi nga xam ne moom lañ gàlloo dee wal aghlal allati kanat alayhim at yi nga xamante ne chaîne yi nga xam ne ci lañ leen newoon ñooj du bu ñeew leen ci bañ ne ngoddu ñu newoon ci di leen nax ñii naan ay papoteek ñii naan ñoo leen moom ak ñëw leen confessé wu tuubu ñëw leen bu ngeen amee bàkkaar ngeen ñëw ci ñun jox ñu alal kii ci eglise bi wala ci monastère bi bu ko defee ñu daal di leen jéggal seeni bàkkaar gaa yi dem ba ñoom talatuñ sax di xalaat seen bopp ak seen borom waaye ñuy ngi xalaat tout le temps diw lan laay fexe ay mbiram di dox suñu boroom ne loolu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw teggil leen jéng yooyu nga xam ne moom lañu leen jéngoon allati kanat alayhim moo ne woon ci seen kaw mel ni yan mu diis mu ne nag falladina amanu bi gaa yi nga xam ne nag ñoo gëm yonent boo bale alayhi salaatu wassalaam wa azzaruhu ñu nekk ñoo xamante ne dañ koo màggal daal di koy wekk wa nasaruhu nekk ñoo xam ne dañ koy dimbali dimbali sunnaam dimbali diine ji te dina ci leen jàngale woon wattaba'u te ñu topp an-nuur alladhi unzila ma'a leer gi nga xam ne moom lañ ànde moom lañ ko yónni mu ànd ak moom muy leeru alquran ak leeru xadiisam yi nga xam ne lépp wahyu la ulaa'ika gaa yoo yële topp loolu la humul muflihun ñoon ja ñooy ñi texe wallahi laaya bii moo ay mbir lii ñii ñooy sunnatu ñii ñooy atba'u rasulillah alayhi salatu wassalam ku ci tegu sa tànk comme nii rek yow na la leer ne yaa ngi ci zumra ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo xam yahud nga moo xam chrétien nga moo xam loo man di doon lii mooy yoon wi de mooy l'islam kon dafa ñëw jéngi ñu li nga xam ne jéng yi ñu amoon daf koo dindi léegi nag képp ku nangu gars yi am ñeneen ñëw nit ci turu l'islam boobu ñëw libérer nit ñi yeewi nit ñi xoole ci turu l'islam ñu ne ci yeew nga mel ni jaam boo xam ne jaamootoo yàlla di faat julli yi ndax ngërëmul ngeen sëriñ diw loolu yëpp nga def ko di moy sa borom ndax sëriñ diw te kooku lislaama tax nga xam ko wallaahi na la leer na yow xam nga la sore nga ak ñii borom bi tabaaraka wa taala di wax nii te yow yaay ki nga xam ne dañ laa fekk ñu yeew la daal di lay seene def la ab jaam l'islam ñëw libéré la nga nanguwaat ay nit ñëw ci turu diine jooju la libéré daal di lay yeewaat ba ne moddu muy système bu bon bi ñuy gis ci kaw suuf léegi gars di ko tudde tasawuf ak lu nekk di wax di mbubboo nit ñu baax ñu fi newoon di gën a ndronkat nit ñi di leen nax guddeeg loolu yëpp ay caaxaat la nga xam ne sëriñ si ci newoon boroom xam-xam yi ci newoon di ko dunde bés buñ leen gisatoon dañu leen di rejeter ñoom ne leen yéen masu ngeen a bokk ci ñun te loolu yàgg naa am ñi nga xam ne dañuy sàcc li nga xam ne ziyu nit ñu baax ñi melooy nit ñu baax ñi nitu yàlla yi nañ nel ñuy jéem a sàcc noo nele ngir nax nit ñi loolu nag ñooñu ñoo bëgg a tànkan nit ñi def leen ay jaam ginnaaw bi leen yonent bii al ummi ñëwe ñëw libéré génne leen ñi nga xam ne yu diis yi ñu teg woon rangoo woon kon nag yàlla ñu suñu borom daal di delloowaat yoon yonente bi alayhi salaatu wassalaam mi ñu tënki yàlla nañ ci dee wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in